fa yaqulu al imaamu al xaafid abu zakariya yaxya bnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabul haadi wal isnaani wa sittiin ba'dal mi'atayn وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم almutashabbihu bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur muttafaqun alayhi almutashabbih alladhi yuzhiru ash-shab' wa laysa bi-shab' wa ma'nahu huna annahu yuzhiru annahu hasala lahu fadilatun wa laysat hasilatun wa labisa thawbay zur ay dhi zur وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس فليس هو بتلك الصفة وقيل غير ذلك والله أعلم ولله الحمد والمنة ñu ñëwaat ci chapitre bi nga xam ne nag mooy suñu dernier mooy suñu dernier ci suñu bunt bi mooy bi ci mujj mooy bi ci mujj bi nga xam ne moom la ñuy gis di wax baabul xassi ala tasaddaq bunt bi wax di ñaaxaate nit mu war a mu war a nekk koo xamante ne day leerlu li ñuy nettali waaye ak li muy wax li muy nekkal yëpp gisoon nañ xadiis mi cinq cent quarante-huit mu ne waan Samurata radiyallahu anhu annahu qaala qaala annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man haddatha anni bi hadiithin yuraa wala yaraa annahu kadhibun fahuwa ahadul kaadhibayni wala kaadhibiin walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis nag li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu mu ne waa an asma mooy xadis mille cinq cent quarante la mu ne waa an asma ah mu ngi jële ci soxna su naan asma radiyallahu anha dan asma dinañ ci ñëw asma yi dañu bari ci saxaaba yi radiyallahu anha anhunna mooy saxaabiyaat yu jigéen anna imra'atan kenn daan benn ndaw benn jigéen xaalat dafa wax kan la doon waxal mu ne yaa rasuulallah mu ne ko dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna li mu ne ko mankat kat damaa am ab wujj la ko wolof di wax mooy koo épouse waaw mooy damaa am koo xam ne man moom ñooy wujje mooy man boroom kër gi ma am du man kese maay soxnaam dafa am keneen koo xamante ne soxnaam la tamit waaw léegi fa hal alayya junah est man am na problème ci man am na benn ngaañ in tashabba'tu bu dee damay wane loolu la Imaam An-Nawawi di wax naa daal dina ko leeral ci wax yeneen saa xalam in tashabba'tu min zawji ghayra di yu'tini mooy may wane ci di sama borom kër bi ñu bokk maag moom te defal na ma lu ëpp moom lu mu ko defal waaw jox na ma lu ëpp moom lu ñu ko jox waaye nag saa soxna loolu na nekk fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaam ne ko al-mutashabbihu ki nga xam ne mooy jëf lii nga wax léegi nag mooy mutashabbih al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne al-mutashabbihu ci suuf huwa mooy ki nga xam ne alladhi góor ak jigéen a ci yam ki nga xam ne yuzhiru day feeñal ash-shiba dañuy wax mooy ak di wane ne moom regg na. walaysa bi shab'an te dara la rekut waaw wa maanaahu huna loolu mooy eh, ci cosaan waaye maanaawam fii annahu yuzhiru mooy nit ko day wane annahu kana moom xasal lahu fadila jote na ak ngëneel goo xam ne yow walaysa xaasila ngëneel goo muy wootaw di ko wan nit ñi ne moom lañ am ci diw amu ko waaw léegi loolu nag mooy al mutashabbi yeneen xaas na gis nga nag ciy def loolu mooy rek koo xam ne li muy wane ci biti wuute na li nekk ci biiram waaye da koy def comme li imaam bi wax ngir wor nit ñi ngir nax nit ñi léegi nag mu ne ah, al mutashabbihu comme def loolee bima loo xam ne kenn joxu ko ko muy wane ne jox nañ ko loolee kookee misaalam kalaabisi day mel ne aji sol saw bay jour ñaari yéere yi euh, duur yoo xamante ne mooy yoo xam ne mooy yéere yoo xam ne yéere baatil la neen la ndax nit ñi buñ ko gisee li ñuy gis ak dëgg-dëgg li xew bokkul al imaamu Nawawi ci suuf mu ne rahimahullah wa laabisu thawbay zuur loolu nag li ñuy teg kàddu googu ay huit jours mooy kooku boroomu marathon la boroomu bu wone mooy koo xam ne dissimulateur la voilà li muy wone ci biti bokkul ak ci biir waaw mu ne wa huwa alladhi te mooy ki nga xam ne yuzawwiru ala an-nas day nax nit ñi di leen wan lu wute ni mu demee dëgg-dëgg bi an yatazayya man na feeñe ci bii muy wañaw bi zilli ahli zuhd boo xamee ne fii moom ah ñi nga xam ne ay dañoo dëddu àdduna dañ leen fee dañ leen di joxi àddiya dañ leen di nàngam nàngam moom mu fexe wala boo dinañ leen yëkkati yenn martaba yi moom mu fexe solo noonu di waxe ni ñuy waxe di doxe ni ñuy doxe di tooge di dox ni ñuy tooge ayul ilmi wala ah, mu jël melokaanu melo boroom xam-xam yi ni ñu melo waaye loolu mooy ci côté mbaax waaye aw sarwa waaye liu àddina kese ci am am koom foo ko fekk mu ngi soloo xam ne ku ko gis da yaakaar ne ci ci milliardaires yi la bokk alors que sa waay ñaari salaamaaleykum amu ko wala iyaazu billaah <laughs> waaw lu tax muy def yii yëpp mu ne li yaghtarra bi an-naas ngir nit ñi daal di woroo ci lim leen di wan te du dëgg wal iyaadu billaah loolu mooy intérêt fou loolu mooy nekk koo xam ne ak fou nga waaw yow li ngay wane wute nag ñi nga xam ne noonu la mbir yi def mu ne wala yi sa dëgg-dëgg nag nekkul huwa moom miy wane lii di tilka sifa melu yi mu fiy wane yëpp melul noonu mu ne waqiila wax nañ ghayru zalik boroom xam-xam yi wax nañ ci maanaa bi labitu saw labitu saw bay zuur saw bay zuur li muy teg du wute lii wallaahu boroom bi nag malgré loolu ak après li tëpp lépp nag alam mooy ci na xam léegi xadiis bi dane muttafaqun alayhi dane al imaam al xaafid al buxaari al imaam muslim ñoo ko solo léegi laaj ñu njëkk bi mooy te ñoom ñaar doon nga ko solo hadith a déedéet di ñoom ñaar dong ñoo ko solo ndax al imaamu Ahmad Tirmidhi solo woon al imaamu Abu Dawud rahmatullah alayhi jami al imaamu al Bukhari benn bërëb la ko indi baabun al-mutashabbi'u bimaa lam yanal wa maa yunhaa min al-iftixaari nii li-iftixaari waaw kay buntu al-mutashabbi'u jël kàddu yu xadiis yeneen saa salaam kii wane ne dafa suur ci kenn amu ko jotewu ko waaw di dissimuler di nax wam ak li nga xam ne ñun xanaa li ñu tere ñu nit ci xaaru dara mooy bi suñ këréwu ci sa wujj yi nga xam ne moom nga am yow jigéen bi tere bu ñu tere loolee foofu la kondi nga xam ne buntu wax xadiis boobu rek la ci mu ne xaddathana Sulaymaan ibnu Baj ibnu Harb ibnu Harb parce maam de ibnu Bajil mooy Bajil quoi muy Sulaymaan ibnu Harb di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al-Azdi al-Waashifi Abu Ayyuub al-Basri al-Qaadi rahimahullah gane àddina 140 génn àddina 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Hammaad ibn Zayd mu ne ko ñu ne Hammaad ibn Zayd di ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'iil al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'aala gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi mu ne ah, an Hisham mu jëlee ko ci Hisham mu Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr ah gane àddina la 61 génn àddina 144 ci wute wu ci am rahmatullah alayhi an Fatima Hicham jële ko ci Fatima Fatima bii nag soxnaam la mooy Fatima bint al-Mundhir ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashiyya al-Asadiyya al-Madaniyya ah gane àddina la 48 moom mi nag soxna si moom ay ay cousin cousin la voilà ndax al mundir mu jur Fatima Hisham baayam mooy Urwa Urwa Urwa ibn Zubayr al-Mundhir ibn Zubayr ibn al-Awwam voilà ay frère lañ yoo xam ne kii bi mu amee doom Fatima euh, dafa euh, moo magoon nag euh, borom këram bi ki nga xam ne mooy Hisham ndax Fatima moom mu ngi gën a la l'an quarante-huit alors que comme niñ la waxee Hisham moom mu ngi gën a àddina l'an soixante et un comme quoi fekkul man sama soxna kooku maa koy mag loolu fekkul kan voilà li ci gën a màgg mooy yeneen saa salaam bi muy denc Sayyidatu Khadija moo ko féete woon ci ay at allahu taala alam kon mu nekkoon borom xam-xam bu rëy muy Fatima bintul Munzir euh, génn àddina nag moom dañ la génn àddina dëgg-dëgg loolu jotaw ko rahmatullahi alayhi euh, alayha an asma mu jële ko ci asma asma ba baj maamam la ñoom ñaar ñëpp waaw maamu Hisham la maamu Fatima la lu tax parce que ñoom seen yaay muy yaayu al-Munzir ak yaayu Urwa ak al-Munzir ya Asmaa mu leen jur voilà doomi az-Zubayr lañ mais Asmaa mooy seen yaay kon an Asmaa ñu la Asmaa bint Abi Bakr la voilà Asmaa bint Umar du Asmaa bi la inna bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha wa anhuma siwe zaatu nitaaqayni Umm Abdillah <coughs> génn àddina la 73 Euh, am ñu ne 74 moo waxoon euh, euh, la dundul dundu ak yu gudd la dund radiyallahu ta'ala anha imra'atan qalat ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna li darra fa hal alayya junah tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mutashabbi'u bima lam yu'ta bima lam yu'ta kalaabisi thawbay zuur nii la ko soloowe rahmatullah alayhi kanta euh, ki nga xam ne mooy al imaamu muslim nañ ko di kitaabul libaas wa ziina baabun nahyi ani tazwiir fil libaas wa ghayrihi waaw téere sol ko yi ak taar bunt nga xam ne ak tay dina tere ci di def tazwiir tazwiir mooy lool mooy faux semblant di dissimuler ay mbir di wane loo xamante ni wutalaat ni mu deme dëgg dëgg waaw loolu la loolu mooy taswiir loolu lu garaaw la voilà fii bi baax si wala gayri si col ko xattaa col ko diine may la ngay def di wane loo xam ne di wane nit ñi buñ la gisee jàpp ne yow médecin def ngay solo solo sol col koy médecin yi wala avocat yi alors que xamoo dara ci droit wala ngay wane ne yow médecin nga wala infirmière nga di solo ni ñoom ndax di hôpital ngay liggéey hmm? gars yi jàppale noonu dañoo di pikiir ñooñu ñu naan docteur alors que yow raxaskatu raxaskatu da ngay raxas ci da ngay da ngay nettoyer wala yalibila loolu la waaw ak jël ko nag ci métier wa ghayrihi ak yurul ak tol ko mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne nekk suñu sëriñ Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdurrahman al-Hamadani al-Kufi gane génn am na 234 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abda mu ne nettali nañu bi nga xam ne mooy Abda muy Abda ibn Sulaymaan al-Kilaabi ñu ne Aamiri Abu Muhammad al-Kuufi rahmatullahi alayhi gane àddina ah moom génn àddina cent quatre-vingt-sept rahmatullahi alayhi moom Abda mu ne qaala haddathana Hisham mu ne ki ñu te mooy Hisham di seen Hisham ibn Urwa ibn Zubayr an Fatima mu jëloon sayyidatu Fatima radiyallahu anha wa ardaaha wa rahimaha bintul Munzir ibn Zubayr an Asma mu jëloon ko ci maamam di Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma mu ne jaa'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat inna li darra fa hal alayya junaahun an atatabba'a min maali zawji bimaa lam yu'tini waaw fii nii la ko waxee ndaw si daa ñëw na ko man de damaa am ab wujj nekk na ci man am na benn ci man benn ngaañ may wane wanelu këj damay jot ci alalu sama sox sama boroom kër bi ñu bokk maak moom loo xam ne sama boroom kër joxuma ko bi réellement amul waaye na koy wanne waaw di solo sol yu rafet di ko wanne lii di sama jëkkër bi ñu bokk moo ma ko jox ngir toj xol bi fa qaala rasulullahi yonent bi alayhi salaam ne ko ana al mutashabbi'u bima lam yu'ta ka labisu thawbayn xam nga xadiis bi siiw na lii nag moo ko wax mooy génn di génn la woon doon laa gënal saa sal est-ce que ndax man naa wane daal wujjam bi mooy li ñaan wujjante moom bu baax bu xam ne dina tax day waaw kene <laughs> sama a a ko déet waaw mu joxe nag loo xam ne dafa large ci ñépp waaw képp loo xam ne da ngay wane wane di wane ci biti loo xam ne nekkul ci yaw na nga leer ne yàgg sa saw bay juri ñoo yem xadiis bi nag borom xam dañuy wax ci tàll bi léeg-léeg parce que imaamu muslim bi ko jëkkee bi ñu ci njëkk indi du xadiis daf ko indi ci yoon boo xam ne Hisaam au lieu jële ko ci soxnaam mu jële ci euh, Asma boobu da koo jële ci Hisaam dañ da ko jële ci bàyyam Urwa mu jëlee ko Sayyidatu Aisha te boobu même nit ki la Muhammad ibn Abdullah numéro waaye suuf kat foofu dana haddathana waki'un wa'bada mooy xadis bi nga xam ne moom la njëkkeen bi bii muslim mu ne haddathana waki' ci ñu nekkali mooy mooy këli moo ko wax kon moo ko wax mooy Muhammad ibn Abdillah imam Muslim dana haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr gis nañ ko san qala haddathana waki' mu ne nekk nañu waki' di waki' ibn al-Jarrah ibn Malik ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Awar àddina cent vingt-sept génn àddina cent quatre-vingt-seize rahmatullahi a wa abada gis nañ ko sànk mooy ibnu Sulaymaan an Hishaam wax Urwa mu jële Hishaam an abiihi mu jële ko Urwa an Aisha mu jële ko nee na moom ci Sayyidatu Aisha au lieu de Asmaa waaw waxuma la lool mais Urwa la ko jëlee te bee ci Fatima borom soxnaam la ko jëlee muy Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha ummul mu'minin génn àddina la cinquante am na la cinquante huit mu ne am na imra'atan qaalat ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam aqulu damay wax yaa saa man damay wax inna zawji a'tani ma lam yu'ti man dama naan sama borom kër bi jox na ma loo xam ne joxuma ko fa qaala rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne al mutashabbi'u bima lam yu'ta ka labithi thawbay zuur voilà ñu wax xadis sauf que fii moo tax nag borom xam-xam yi di lijjanti yi mais te lii kon duñ juumte parce que quand bi niñ ko xam ne ñi ëpp li ñu ko solo mooy Fatima la jaar ñu jële ko ci Asma mais pas ci Aïcha ta'ala anha moo tax ku mel al imam ad-Daraqutni comme ni ko imam an-Nawawi soxla ci moom na ko noon al imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne imam ad-Daraqutni nee na lii moom juumte na moom na lii moom moom moom moom moom moom juumte na waaw mu ne hmm? Euh, ad-Daaraqutni mu ne imaam al-Haafiz ibn Hajar par exemple mu ne wa zakara tudd na ad-Daaraqutni ci katamoo ci téere mu anna Musliman akhrajahu min riwaayati Abda wa Waki' mooy comme li mooy biñ la wax léegi ku nekk ci ñoom jële ko ci Hishaam hadiis bi ibn Urwa hmm? waaye bu mel ni hadiisu Muhammad parce que Muhammad tamit ak Mubaarak ibn Xulaala ñoom dañu koo soloo ñoom tamit ñoom ñaar nit jële ko ci Hishaam mu jaar ci baayam Urwa ñu jële ko ci Sayyidatu Aisha radiyallahu lool loolu Imaam An-Nasaa'i bi ñu ko soloowee ci yoonu maamaam moom la ko jëlee na innahu axta lii moom da ko jur maamaam da ko jur wa sawaabu lii dëgg ko jub mooy xadiisu Asmaa te ni lii du xadiisu du ko Asmaa la imaam ad-Daaraqutni nag ñëw ci ginnaaw imaam an-Nasaa'i dëggal loolu waaw ne imaam Muslim soloo na ko comme niñ la waxe bi njëkk indi moom lañ la wax tànk mu jaar bi nga xam ne moom la mooy muttafaqun alayhi bi nga xam ne boobu même yoon bi ñoo ko bokk imaamul Buxaari mu jaar ci Sayyidatu Asmaa moom imaam ad-Daaraqutni rahimahullah mu ne loolu nag wa haaza laa yasih waaw mu ne loolu wérul waaw waaw waaw lii wér mooy an Abda wa Waki' an Fatima mooy mu jaar ci Fatima mooy Hisham jële ko ci Fatima an Asma ah, eh, Hisham jële ko ci Fatima Fatima jële ko ci maamam bi Asma bint Abi Bakr laa an Urwa an Aisha loolu dëgërul waaw mu ne wa kaza qaala saa'iru ashaabi Hisaam ñu def ci ñu doon ànd ak Hisaam taalibe bi noonu lañu wax imaam al-Haafiz Ibn Hajar nag mu ne qultu ginnaaw bi ñu ko xamee wax imaam ad-Daaraqutni mu ne nee naa huwa saabitun fi nusakh sahiha min Muslim parce que imaam ad-Daaraqutni da ne man lii nii Muslim solo na ko waaye mu ne wa axtaaju an anzura fi kitaab Muslim dama soxla xoolaat kitaabu téere imaam Muslim ndax man lii ma wax fa inni wajadtu fi riqaatin dama koo fekk ci benn koo xam ne lañ ko bind daal ruqa mooy benn mbir moo xam ne dañ koy bind benn manuscrit lu ñu bind neen ci laa ko gis moo tax mu wax lii mais il faut ma xoolaat ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag ne loolu ak imaam ad-Daraqutni noonu dina ko xoolaat loolu loolu tax na te ñun waaye Muslim bi ñu yor wax nañ la ko sànq sax imaam Muslim noonu la def mu ne lu wér la kenn naa kenn sax fii manuscrits yi as-sahih yu wér yi même Muslim fi kitaab al-libaas comme ni ñu ko waxee ci téere bi tool ko yi mu ne awradahu an Ibn Numayr waaye li moom lañ la wax sànq mooy tàllale bi ñu la wax an Abda wa Waki' an Hishaam an abiihi an Aisha après mu indi ko summa awradahu an Ibn Numayr an Abda wahdahu an Hishaam an Faatima an Asmaa mooy tàllale bi njëkk a gis bi ñu gisee bu Imaam al-Buxaari bi ba pare mu ne faqtaba bu ñu gisee lii kon li muy wane mooy li muy joxe mooy annahu inda Abda ala al-wajhayn bu dee Abda moom da cee jële ñaari ñaari wàll lu ko amee xadiis bu dee wa inda bi tariqi Aisha mooy abd da koo amee ci yoonu Aisha am ko ci yoonu kan Asma radiyallahu anhuma kanta waqi' moom mu ko ci yoonu Aisha kese waaw mu ne summa awrada Muslim min tariqi Abi Muawiya imam Muslim indi ci yoonu Abu Muawiya ak ci yoonu euh, Abi Usama ñoom ñaar ñoom jële ci Hisham Hisham jële ko ci Fatima waaw mu ne naka noonu la ko imam An-Nasa'i indi ci Muhammad ibn Adam ak Abu Awana ñoom ñépp ci Sahih ci saxiixam moom Abu Hayaana indi na ko ci yoonu Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom mu ñu jëlee ko ci Abda mu jëlee ko ci Hishaam mu ne naka noonu tamit ñëwee na ci Musnad al-Imaam ibn Abi Shayba waaw mu ne Imaam Abu Hayaana solo na ko ba léegi ci yoonu Abi Damra ak yoonu Ali ibn Muslim mu ne tamit solo na ko imaam Ibn Hibbaan ci yoonu Muhammad ibn Abdurrahmaan at-Tahawi ak Abu Nu'aym ci al-Mustaxraj ci yoonu euh, Murja ibn Rajaa waaw ñun ñëpp kulluhum ñoom ñëpp ala Hishaam an Faatima ñii mbooloo mi la wax nii yee ci Hishaam lañ ko jële mu jaar ci Faatima waxul Urwa waaw mu ne kon nag al-Zaahir imaam al-Haafiz def tënk ci tënk mbir mi pour conclure mu ne kon yëfee ni anna al mahfuz li ñu gën a jàpp ci hadis bi an abda mu jaar ci abda mooy an Hisham an Fatima ndax ñu ñépp yoon yooyu mooy lu jële ci Hisham mu jaar ci Fatima kanta Waki' nag moom mu ne amma Waki' faqad akhraja riwayatahu al-Jawzaqi al-imam al-Jawzaqi yo soloo na ko min tariq Abdullah ibn Hashim at-Tusi ci yoon Abdullah ibn Hashim at-Tusi anhu jële ko ci moom misla ma waqa'a inda Muslim comme li rot ci imam Muslim ñu gis ko léegi voilà kon loolu après euh, mu wax ay euh, wax loolu boo gisee kon euh, yoon bële moo gën a dëgër tamit amul parce que lan mooy tere soit ñu ne amaana njuumte daa am wala possibilité muy ñaari saxaaba yi te la ko dégg mooy Hisaam da koo jëlee ci baayam mu jëlee ko ci Aïcha waaye jëlee na ko ci soxnaam même xadis yi mu jëlee ko ci même en tout cas xew-xew bi ndax du même xadis ñaari saxaabi ya euh, mais nettali même xew-xew bi sayyidatu Asma nettali ko comme ni ko rabt bi sayyidatu Aïcha nettalee euh, binta Abi Bakr radiyallahu anhu kon nag mu ngi noonu léegi nag kon ginnaaw biñ paree ci wàllu li jëm ci wàllu taxriij bi xadis bi mu def ay ana lëkkaale ñaareelu jàngat lëkkaale bi nga xamante ne moom la am ak suñu buntu bii nga xam ne moom la ñu nekk dañ naan lu dafa leer mooy nit ki dañ koy ñaax sariya da lay ñaax day leeru li ngay wax ak li ngay nekk mooy bu ñëwee nan nga mën a wax naan aqulu comme ima riwaa imam muslim bi ndaw si ñëw naan damay wax yoon laa baram <laughs> mooy bu Sayyidatu Aisha in aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'ti loolu mooy wax bi amul <laughs> mu ne man damay wax ne sama soxna sama borom kër damay jox lu xam ne leer na ma ne joxuma ko waaye ma dem naan dama koo jox waaw waaw yeneen al mutasabbihu kuy suur suurlu waaw waaw <laughs> mooy kooku di bari di jaay ne dafa bari la bi lay saa ñu dagu loo xam ne nawul ko moom wan ni fii mu ne da cee am ba doyal yatafaaxaru bi zaalika ñu nekk di puukarewu ci loolu wayata wayata zayyanu bil baatil muy wane nit ñi loo xamante ni lu wute ñeen la lit ñeen la voilà yeneen saa kon tere lool mooy di wax loo xam ne dafa wute lu am kon nag nañu nañu nañu nañu nekk ñoo wax yi suñu wax yi war a wax dana koy seetaat di ko dëgër bi naan ñettali manoo dem naan sama jëkkër defal na ma lii alors que defalu la ko bëgg rek na nga koy wax ñu dégg ko dem wax ko sa wujj bi wala di ko wax koo xam ne ci kanam sa wujj bi xol bi di mer yàq seen diggante bu ko defee moom mu mu tax si daal di dem yow nag nga def ci jëkkër loolu ñaaw na waaw loolu lay lii di wax léegi moom rek wax yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax inna zawji atani ma lam yuta léegi al-Mutashabbi xam nga Imaam na nawawi wax nañu ci Riyaad bi mooy bi nga xam ne day feeñal que ni daa suur alors que dara la suurul mu ne maanaam fii nag mooy day wane que ni moom ndaw si jote na loo xam ne mbir doo xam ne jotu ko. léegi nag ci al-Minhaj sartu Sahih Muslim ibn al-Hajjaj indi na fa lu dina bari lool mu ne qaala al-ulama maanaahu mooy al-mutashabbihu bima lam yu'ta wa laabisu thawbayhi mu ne boroom xam-xam ni nee nañ maanaawam mooy al-mutakaffiru bima laysa mooy koo xam ne day bari ka day jaay ne daa bari le yoo xam ne newul fa moom bi an yuzhira ci muy wane anna indahu ma laysa inda di wane ne nekk na fa moom loo xam ne da ci amul yatakaffaru bi dhalika inda an-nas di wane ci biir nit ñi ci nit ñi di wane ne moom fii mu ne ab risaar la ku bari fii la wa yatazayyanu bil baatil moom la léegi di wane ak ak taar ci loo xam ne lépp neen la alors que du dëgg fa huwa mazmuum mu ne loolu lu ñu naan la kamaa kenn li nga xam ne yu gàmm la ñu naan man ka nga xam ne nabi sa taw bay jour dafa sol ñaari jiiru yoo xam ne jiiru yi neen la mu ne wa qaala Abu Ubayda mu ne Abu Ubayda nee na wa aaxarun ak ñeneen huwa alladhi yalbasu yalbasu siyaaba ahli zuhd wal wal ibaada wal wara mu ne mooy waa yi nga xam ne day sol yéeru waa dëddu àddina ak waa jaamukatu yàlla yi ak way eh, téye seen bopp yi eh, noonu lay noonu lay loolu lay feeñe ci nit ñi waaw waaw waaye ndekete yoo wa maqsuduhu li ci jublu an yuzhira lin nas mu wan nit ñi feeñal annahu muttasifun bi tilka sifa ku ne dafa wane dafa feeña dafa dafa nekk koo xam ne dafa melowoo yi waa jaamukatu yàlla yi way dudd àddina yi way téye seen bopp way sàmm yi wa yubiru muy feeñal min at-takhassu ci ak toroxlu wa zuhdi ak dëdd àddina akthara mimma fi qalbi lu ëpp li nga xam ne dëgg dëgg moo nekk ci xolam waaw mu ne fa haadihi lii nag siyaabu zuurin wa riyaa waaw loolu muy wane ci biti mooy yéere yu duur waaye yéere yu gis benn ko mu ne waqila am na ñeneen ñu ne mooy kaman kenn ki nga xam ne labisa dafa saw saw bay ñaari yére li <laughs> yoo xam ne <laughs> moom xaankat yëpp wax na leen teew mooy lan mooy ndàmbaalkat yi waaw daa yàgg muu mooy waa ji nga xam ne day day day day bëgg soxla waaw bu bala faa dem nag day àbbi daal la waaw wala ay soxna yoo xam ne di leen diggoon di bëgg na caa jàpp kenn bëgg na caa maal kenn bu demee ñi ñuy liggéey day day day day day day wane nii la mel waaye yow day am ay ay ay timbre wala daal yu xew yu jeex waaw am ba ay costume am ay cravate waaw boo mooywul sax parfum bi da koy luy wala mu luy solo noo xamante ne bu àggsee nag ba pare dem daal di am benn oto benn gaay nag wala dem luy ji waaw ngir la ngir bu ñëwee gëmloo soxna yooyee wala soxna soosee wala waajur soxna sa ngir ñu ñu gën miir ci moom gaaw koo may ndaw si gën moom moom oto bi bu subaa mu indi beneen naan ko waa yow bu bu gën a bees ne la biir dëkk ko yoo xawaay da koy da koy luyee waaw da koy luye vingt quatre heures jël bu gaa yi tëj bu subaa balaa di dix-sept heures na ko indiwaat waaw hawla wala quwwata moo loolu ñii ñëpp ci lañu waaw mu ne mooy taman la bi sa saw bay ni comme ci sol ñaari yére li xayri yi ko xam ne keneen na ko moom waaw xama muy muy muy muy muy muy gëmloo nit ñi waaw léeg-léeg ci jëfam lay gëmloo nit ñi am na huma lahu ko moom liiru eh, eh, yi moo ko moom waaw di jaay la walla waaw buñ ko ne ah yow sa costume yi moom ah koo leen amee lii ah, de moom eh, demee Paris complètement yàlla def ma dem fa quoi bu plutôt changer l'idée yi kooku laay kii rek daal di alors que moom Pikine la dëkk day nar rek da koo abdi woon wala dañ koo al wala da ko wuti yaa bi billah xaj daal si <laughs> jigéen ah <laughs> waaw bu dee jigéen nag mooy koo xam ne ay seen lay àpp waaw seenu or yoo xam ne bu xamee xew walla yooyu walla mu yéegi ko waaw daal ñëw nag solu lépp di or dem boo xam ne gaa yi xamuñu ko miin wala yooyu waaw mu gëm loo gaa yi naan ci wax oram ah. ya dëkkate yoo dara du ci dëkk waaw moom premièrement bu doon lu mu moom sax di ko wane ci xew yi dafa xaram yàlla te tere mu dema fi di def lu bon di ko wane foo xamante ne nii da ciy da ciy da ciy da ciy wane loo xamante ne wuute naag li nga xam ne noonu la deme kon nag Euh, euh, euh, loolu lu am am solo la mu ne wax fii la am na beneen wax ba léegi ci ci ci ci ci taw bay ci ci taw bay jour ci taw bay jour li nga xamante ne nii mooy mooy ci nga xamante ne nii mu ne huwa man yalbasu qamisan qamisan wahida day sol benn benn xamis quoi waaw mooy koo xam mooy koo xam ne day sol xamisan waaxidan benn xamis wa yasilu bi kum may hi bi kum may may ni aaxare day sol benn yére boo xam ne bu ngand la mais nag ngir wan ne ndax nit ñi wane ne fii mu ne ñaari yére yu am maanaa la sol benn bi nekk ci biir day def yi ca fa muy jeex mu def ci beneen bi muy gis benn bi mu am beneen buy feeñ ci suuf wala boo xam ne mu ngi lang nga xam ne day feeñ ngir mu gëmloo ne moom ñaar la ci yor fii mu ne <laughs> waaw fa yubiru anna alayhi qamisayni te ne ñaari qamis la sol alors que benn mu ne wax al-Xattaabi qawlan aaxar mu ne al-imaam al-Xattaabi daal dinay nettali beneen beneen wax mu ne anna al-muraada huna bis-sawaab al wal mazhab mu ne li yi ñuy wax kalaa bi si saw bay zuur yére yooyu loolu mooy xaal bi la bëgg a wax moo yére yu biir wa siyaabaka fa tahhir moo tax yenn ci sa euh, boroom xam-xam yi di ko tekkee ne mooy sa xol na nga ko laabal voilà mu ne xaal nit ki ak sa biir wal mazhab sa jëmuwaay loolu bëgg a wax mu ne wal arab na arab yi tukk naa dañuy tat ñi day day dañuy bis saw bi an xaali laabis comme ni mu wax léegi mooy léeg-léeg nit ki ni mel dañ koy au ñu wax xool bi wala ni mel ñuy wax ñu ñu ñuy àbb moowu yëre ngir wax waa ji nan la mel ak nan la jikkoo mel ak mu ne wa maanaahu mu ne maanaam annahu kal kaadibi moo kuy nar ñoo yem alqaa'il ma lam yakun kuy wax loo xamante ne amul mu ne wa qawlan aaxar am na beneen wax anna al muraada ken liñ ci tublu mooy ar rajulu alladhi tatlubu minhu ki nga xam ne bu wax ji nga xam ne dañuy sàkku ci moom shahaadatu zuur waaw gaa yoo xam ne euh, euh, bëgg nañu lekk alalu yi daal di ut ñoo xamante ne ay kàcckat lañ ñoo xam ne mais nag ci biti ñi buñ ñëwee dañuy solo solo boo xam ne fa yalbisu saw fa yalbisu saw bay ni yata jàmmalo bi ci waa ji ñëw sol ñaari yére yoo xam ne yu respectabilité dañ di may respectabilité ku leen gis fala turaddu shahaadatuhu quoi kenn du nangu kenn du dàq delloo ak seedeem li husni hay'atihi ndax ni nga xam ne noonu la rafet bi nga xam ne noonu la feeñe waa ji li nga xam ne noonu la ñëw di seede li nga xam ne mooy seede jour bi lii la ay wax la yoo xamante ne euh, moom la boroom xam-xam yi euh, di wax ne lii la Imaam An-Nawawi loolu la ci indi waaw Allahu akbar bu ko defee Imaam An-Nawawi moom Imaam al-Hafiz Ibn Euh, mu ne ginnaaw bi mu indi comme waxu imaamu Nawawi bi ah, mu ne <laughs> comme ndax imaam al-Xattaabi moo ko wax moom itam noonu lu ko da ko indi ne fa yuqaalu amdaaha bi sawbay mooy jàllale na ak seedeem ci ñaari yéreem yi mu sol ak meloom bi mu fi feeñe nga xam ne monsieur le juge day jàpp ne kii moom nii ak hëy ak cheikh boroom xam-xam bu sel waaw ñu topp sunna suqaloo sikkim bi nangam yooyu ñëw seede lii ñu gën ko sur parole ak niñ mel dëkkate yoo sawaama leen ab li ñaar waaye ndax na leen waaw kon nag mu ngi noonee ko wax waaw waaw waaw akbar kon moo tax mu ne saw ibi kantaay maa man xaas nga mu ne saw bay bi nag wa amma hukmu tasniyati fii qawli wala mooy attey liñ ne saw bay zuur mu ne ñaar yooyu fa lil isharati loolu day junj ila anna kadhiba al mutahalli mooy ki nga xam ne day waneelu waneelu ak keneen yi la mel ñaar la li annahu kadhibun ala nafsi mooy mu ngi nar ci boppam ndax nar na ci boppam ne nii la mel sama bi maa la ah yàqu loo xam ne jëlu waaye wa ala ghayrihi mooy ndaw si par exemple exemple hadith yonent saa bii bii si ñëw di ko wax mais moom nar na ci boppam di wane ne boroom këram moom am na ci boroom këram loo xam ne amu ko waaye naral na boroom kër wa ala ghayrihi maam ne moom que moom da koo jox alors que boroom kër gi joxu ko dara waaw. mu ne ko wa kaza shaahidu yazlimu nafsahu wa yazlimu al-mashhuud alayhi kii seede seede neen parce que ay alal duñ ko jóg boo ñu seedalee lii dinañ la jox cent ko jox bu ñu gañee procès bi waaw bu ñëwee nan la tooñ na boppam waaw kan ngay tooñ sa bopp ngay tooñ boo seedee seede googee borom bi bu lay naq biir safara bu la jéggalul kan nga tooñ sa bopp waaw waaye wala wa yazlimu al-mashhud mu ngi tooñ ki nga xam ne dafa seede waral ko ki tax ñu tëj ko ndax moom foog tooñu ko wala ñu jël alalam jox ko keneen tooñu ko waaw moo tax mu ne saw bay Allahu waaw mu ne qaala wa qaala Daawud yi kanta imaam Daawud yi nii na fi tasniyati ci ñaan saw ishaara ilaa day junj ilaa annahu kalladhi qaala zuur marratayn mubaalaghatan fi tahdhiir min dhalik day junj ko si koo xam ne daa wax ay nar ay duur ñaari yoon ngir màggal jotale ci li nga xam ne mooy moytandiku lu nit ñi ci lu bon loolee mu ne waqiila am na ñu ne. lakinna ba'dahum kaana yaj'alu fil kabd lii gis nañ ko saan kam man aaxar yuhimu anna tawba tawbaan mun a qaalahum nul munayyir loolu imaamu Nawawi indi na ko moom la ñu waxoon sànq bon imaamu Nawawi <laughs> al-Haafiz Ibn am na lu mu wax ne jamonoom it gaa yi dañ koy def ci côté al atwaaq fawq nag mooy li ne mooy la ñuy takk waaw ci baat yi. xaw ma nag man la ci jublu nee na seen jamono loolu it ci la waaw mais man jub xaw ma ñoom lan lañ doon takk seen baat bi luy wane eh, amaana xaw ma lan loolu xaw ma ko ma seen époque ak seen bii am seen société doon dund foofu Égypte eh, la demee woon xaw ma li muy wax nii ma ko hmm? mu ne wax Ibnu Tiin al imaam Ibnu Tiin nee na huwa mooy waa ji nga xam ne an yalbisa mu sol sawbay wadi'a aw aariya yadunnu an-naas annahuma lahu wa libaasuhuma la yadum wa yaftadihu bi kadhibi mooy li waxoon sànq mooy imaam Nawawi doon di fee ñëw ci yére yoo xam ne da nga ko moomoo ko di wane ne yaa ko moom te yow loolu de façon col ko du mooy du sax moo tax ku mel noonu foo ko fekk day changer yu bari mais nag changer yu bari yooyu day wan gaay ne yu bari la ci am waaye nag bu bis bi nga xam ne ci lañ koy gàcceel daal di feeñal ak naram waaw ne wa araada bi zalika tanfiral marra waaw almar'a amma zakarat xawfan min al fasadi mu ne yoneen saa sallam lii li mu bëgg mooy dàq dawloo ndaw si ñëw naan ko est-ce man dagan na amul benn problème ci may wane ne sama jëkkër damaa jox lu ma joxul ndax damaa am wujj mu ne lool ngir soriloo ko moom ndaw soosee ci li xam ne loolu tudd ndax bañ xawfan min al fasadi bayna zawjiha wa darratiha ngir l'islam tere bañ bu muy bañ mu yàq diggante boroom këram ak ak wujjëm bi wa yurisu baynahuma lool jural irrité baynahuma seen diggante al baghdam bañante waaw ndax bu boobaa ah wujjëm bi dina jàppam lu mu jàppal boroom këram mooy yemalewul lay wax waaw te man nga ñëw rek bu prudentul dugg ci kër gi mu ñëw waa yow dégg naa waaw maa ngi jox kii loo xamante ne ndàngam mu ne ko kan moo la wax naan da ngaa ko nuyu ko waxal lu la neex man ngaa bañ waaye xam naa li ngay def léegi du ko defee loolu day wala am bañante seen diggante waaw fa yusiru léegi nag affaire fa yusiru mbir mu mujj nekk kas sihri comme ak ak ak jabar alladhi yufarriqu bayna al-mar'i wa zawji mel ni li nga xam ne mooy li sihr bi di jouer loolu la loolu daw soosu bëgg a def di jouer waaw nga xam ne jabar bi nga xam ne borom bi nee na jaay dañ ko jàng di ci taqali diggante yi jëkkër ak jabar yow yaa ndaw si mu ngi koy def ni lu jëm mu ngi koy tàqaleeg boroom kër gi nga xam ne ñoom lañ bokk loolu yeneen sa asalaam daal di koy xaraamal voilà voilà kon nag mu ngi noonee quoi waaw wallahu taala alam wallahu taala alam nii lépp lenn la mooy lépp loo xamante ne ni da nga ciy wane lii mooy li am ci dugub bi ci yow. du dëgg ngir nax nit ñi loolu baaxul waaw loolu baaxul ci bépp domaine waaw di gëmloo nit ñi ne yow fii ma ne da ngaa xam fukk te xamoo dara mais nag léeg-léeg mu génne yenn yenn kàddu yi wax ko gaa yi naan fu wóolu la jox leen seen alal nga ne da nga leen di jàngal xamal seen doom yi xamaloo leen tus wal iyaazu laa lekk seen alal ci loolu kooku yaay al mutashabbihu bima lam yu'ta di wane ko ne yow da ngaa man maîtriser mbir ñu la ndax lool tax yaa gën a tay ne loolu lépp da nga koo def ngir li yox tarra bi xam nit ñu waroo ci loolu daa wuteeg kuy wax dëgg daa wuteeg nitu dëgg waaw nekk fi di wane ne waaye moo dudd àdduna waaw gars yi ko siyaar dëkkate yoo waaw bés bu wéetee ñenn ci ñoom buum ci mën dëgg li nga da ko def kum mën a lekk sa alal ci baatil du ci sax du nekk daa wax day day di waaw wal iyaazu billaah kon nekk lu xaraam kon xadiis bi xam na siiw na kon ci ci euh, bi ci jamono ji lu mel nii lii mooy li nga xam ne moo waral woon yeneen tubaab yi saa saa wax li ndaw si ñëw ne borom këram est ce que mën naa di wane wala sama borom kër damay defal loo xam ne dëgg dëgg defaluma ko ndax damaa amul wujj euh, lool di wane yeneen saa fi am wax ko al mutashabbihu bima lam yu'ta kalabisi thawbay zuur loolu dañ ciy xam ne mooy yàq baaxul waaw ak ñoo ko man di defe xam nga boobu ñëw si ñëw ndaw si du ñëw na jëkkër ji taxal waaw waaw waaw ji ee eh, taxal waxu ko lool waaye ni mu doxala ni mu doxala mooy indi attaas waaw lépp nag loo xam ne ak doxalin la lépp loo xam ne ak doxalin la loolu buy yàq diggante l'islam da koy tere waaw loolu euh, l'islam da koy tere loolu da koy tere wal iyaazu billah eh, kon nag nañu moytu lool te nekk tey ñun ñu dugg waaw bu ñu di eh, insinuer di wane ne nii lañu melo ci loo xam ne naxaatee ni ci tax a jóg même bu dee ne noonu melu bu rafet la moo tax dëgg àddina boroom xam-xam mais meloo noonu tey lu rafet la mais nga koy def rien que ngir nax ni